imaamu Nawawi radiyallahu anhu rahimahullah ne lii nag wal ahadisu lii nag bokk na ci hadis yi nga xam day wane ne kon waaw nga lii ci kanamu Seydina Umar la koy ren saa waaw te am na yeneen yoo xam ne fi lay wax ah, dina la ko indi léegi mu ne wal ahadis te hadis yi fii ibahati yi wane que lii dagan na kasiira yu bari la mu ne waqad zakartu tudd naa jumla tan mbooloo min atrafiha ci façon ci hadis yooyu fii kitaabil azkar ci sama téere bal waxoon nañ la bari na fii bi yu muy wax ne tuddoon na ci al azkar Abdullah ñu ne la loolu bu amee dara la ñuy jàngal mooy al azkar la jëkk bind ko Riyadus Salihin <laughs> léegi nag ca baabul madhi ne na ca baabul madhi léegi nañ ñëw ci baabul madhi ñun tamit léegi xoolal imaamu Nawawi la mu wax foofu dañuy jël li mu wax yëpp mais dañ koy gaawal quoi insha allahu tabaraka wa taala ndax gudd na ne wax ne wax na mu mu ne ilam kon baabul madhi waaw baabul madihi mu ne i'lam xamal anna madhal yi mooy di tagg nit ki wa sanaa'i alayhi ak di ko wax lu rafet waaw ah, bi jamili sifaati ci yu taar yi nga xam ne ay melo yoo ko xamal qad yakunu léeg-léeg mu nekk fii wajhil mamduh ci kanamu ki nga xam ne moom nga ñuy tagg wa qad yakunu waaye mën naa nekk léeg-léeg mu nekk bi ghayri huduri loo xam ne moom teewu fa mooy à absence fa amma alladhi fi ghayri hudurihi fala man'a minhu illa an yujazifa al-madih wa yadkhula fi al-kadhib wa yadkhula fi al-kadhib fa yahrumu alayhi sabab bi sababi al-kadhib mu ne Kanta bu bi mu mujjee wax nii mooy bi nga xam ne mooy ki ngay tagg nekku fi waaw en son absence loolu mën naa nekk loolu amul lees si tere sauf bu dee waa ji nag day commencer di jéggi dayo nag buy eh, kii taggaate kii tagg waa ji fi newul di ko tagg nag ba dugg nag ci loo xam ne exagération yoo xam ne nag commencé nag di di créer loo xam ne amul mu dugg nag ci wàllu nar bu boobaa day xaram lu tax mu xaram pas tagg gi muy tagg mais nar ya muy nar moo tax loolu ñu ne ko eh yow li ngay def daa xaram mais tekkiwul ne tagg nit ku fi newul daa xaram ci loolu déedéet moom la mu ca jëf looloo tax mu xaram jamono joojee léegi nag mu ne kon looloo ngo mu ne laali kaw ni waaye nar ga mu commencé di nar looloo tax mu xaram ci sababam waaye nekkul li kaw nii këni moom ah, ah, ah, madaxan këni daa nekk li muy wax daa nekk ak teg du loolu mu ne way sahabu daal dinañuy sopp alal madaxi haazal madax waaw laa la fii fihi idha tarattaba alayhi maslaha mu ne te dinañ sopp sax tagg gi ngay tagg nit ku fi newul bu dee ne boo xam ne la kadhiba fihi ay explication amu ci mooy ay nar amul ay nar voilà ida ba bu dee ne dina toftaloo ci alayhi ci euh, tagg goog ngay tagg kookee maslaha mooy loo xam ne luy yëwénal la walam yajur te du yóbbu du bijj yóbbu ila mafsada ci luy yàqu yàqu yàqu bi an yablugha al mamduh parce que bu dee ne possibilité ña fa nekk dem nettali ko ka ñuy tagg même bu dee newu fi fayaftatin bu ko defee mu daal di euh, kii bihi mu daal di euh, fit am fitna dugg ko nag jaare ko ci tagg boobu comme sëriñ boo xamante ne nii dem misaal day tagg taalibe bu fi newul ci kanamu yeneen taalibe yi mu am taalibe yu ñàkk keñaan yoo xam ne bañ déggee sëriñ bi wax loolu ki seen mbokku taalibe bi fi newul ne kooku nag moom euh, yenn yi sax euh, ginuma koo xam waaw waaye nag borom bi da koo defal loo xam ne mooy mu ëmb wàcce boppam yenn yi bu ñëwee même bu may wax ci yooyu sax te manoon man na ma cee jàngal ay mbir day mel ne xamu ci dara toog di déglu comme tout le monde te saa su ne wax tagg ci moom tagg yu rafet yëkkati ay affaire am quoi ci kanam yeneen taalibe yi xam nga loolu possibilité ku ñàkk keñaan ci ñoom wala ñu ñàkk kañaan dem wax ko loolu la lay wax ne nag bu dee loolu nga xam ne maslaha la nga xam ne day tax ñeneen ñi tamit góorgóorlu voilà loolu mën naa maslaha sëriñ bi di ko wax ci seen kanam pour que ne mbir mi mën nañu te moom yow mel noonu man ngeen ko def waaye bu dee ku ñàkk kañaan ci ñoom wala ñoon dem wax ko ko. bu dee moom day loolu da koy jural fitna kañ tagg même bu fi newul bu boobaa nag boobu lañ naan labul bul def lool aw ghayr zalik yu mel noonee mu ne waaw kay mais nag bu dee yooyu dàqu na loolu garaaw mu ne amaama amal madhu lii mooy madhu kon tagg ci son absence kanta tagg fii wajil mamduhi ci kanamu nag ci ñuy tagg nag faqad jaat dikk na fi ahadith ay hadith yoo xam ne taqtadi li muy wane ibahatuhu wala taqtadi ibahatuhu wala tax taxta ahadit taxtali ibata hatahu di wane ne lii dagan na aw istihbaabu wala sax lu ñu sopp wa ahaditun ak yeneen hadis taxta bi yoo xam ne li muy wane mooy almana dañ koo tere minhu ci lool gis nañ ko gis nañ fii hadis yi indi ci Riyaad bi ak yi mu wax léegi mu ne qaala ulama borom xam-xam yi nee na mu indi comme li mu wax sànq bi muy ci Riyaad bi nii ci suuf wa turuqu wa tariqul jam'i yoonu dajale bayna al ahadit diggante hadis an yuqaala ñu ne inna hadha in kaana al mamduuh anhu indahu bu dee kañuy tagg fa moom kamaalu imaanin am na matuk ngëm yàlla wa husni yaqinin ak euh, euh, rafetuk euh, li nga xam ne mooy am kóolute ci boroomam wa riyaadatu nafsin waaye it mën a tagg tàggat bakkanam wa maarifatun tàmm ak xam-xam nan dafa yàlla gu mat sëkk bi haythu que ci loo xam ne laa yaftatinu du fitna wu wala yasar taru waroo bi daalika ci loolee wala talab bihi nafsu te tamit wala talabu bihi nafsu te mooy bakkanam du ko fowe quoi voilà mooy li mu wax fee rek même kàddu yu leen di ah ah wala tarmina fa laysa bi xaraam wala makru nekkul lu xaraam yàlla tere muy nekk lu ñu si wayen xiifa baay bees ragale alay ci moom shay'un dara min hadhihi al umur ci mbir yi kuriya des nañ tag des nañ tag des nañ sëpp madaxu ma ma sip madaxu karaatan sharida voilà di tagg ku mel noo ne eh, ci biir gu tar mooy xaram rek mu ne famin aj famin ahadithil mane bokk na ci hadis yi nga xam ne moom mooy tere léegi mu indi maara way naa min hadis muslim ci hadis sahih muslim ci hadis al miqdad jarul ñu ci ñëwaat mooy bi waa ji tagg Seydina Usmaan mu jël waa di ko sotti suuf kon boobu jàll la ak deneen bi am Seydina Abu Muusa bi mu naan benn waaye radiyallahu anhu mooy bu njëkk bi mu indi fii ci raat bi doon tagg benn waay yeneen sa daw di jéggil dayo ci tagg yeneen saa sam ne ko ahlaktu wa qata'tu dhahra rajul yow alak ngeen wala dog ngeen diggu euh, waaji qultu léegi al mu teg ci beneen loolu nañ romb mu teg ci tamit beneen bi nga xamante ne mooy xadiis sayna Abu Bakr biñ gis nii waa ji doon tagg benn waaye doon wax ci moom yi yeneen saa sam ne ko waaye xaga qata'tu qasabi mooy ñetti xadiis yi mu indi fii mu ne wa amma ahadithul ibahati fa kathira la tunhazar kanta xadiis yi nga xamante ne ñoo nekk ci kanamu jàmmaarloog jàkkaarloog xadiis yi di tere yu bari lañ hmm? euh, léegi euh, euh, loo xam ne mënuñu ko mooy bari nañ lañ la bëgg a wax mënuñu ko takk waaw da la bëgg wax bari nañ walakin waaye nu nushiru ila atrafi mina ci yenn yi rek nañ ci lim ci yenn yi ci catu xadiis yooyu mooy lenn rek lañ ciy jël ndax xadiis yu gudd la noon bi xadiis bi nga xam ne fil xadiis sahih li Abi Bakr radiyallahu anhu loolu gis nañ ko sànq def nañ taxriij bi ah non bii beneen la bii beneen la bii beneen la mooy bi mu naan eh, eh, Seydina Abu Bakar bi ko yonent bi alayhi salaatu salaam di wax ne ko ma zannuka keroog bi nga xamante ne nii ci la ñuy gàddaay waaw naan ko ma zannuka bis nay ni allahu eh, salisuhuma voilà waaw bii gisuñu koon bi nga xamante ne Seydina mooy bi ñuy gàddaay bi Seydina Abu Bakar jàppee ne hii waa Quraysh biñ ne jabalu Sawr daal di làqatu foofu ngir euh, laata gàddaay bi quoi bi ñuy gàddaay yi ñetti fan yiñ defoon foofu léegi nag Seydina Abu Bakar bi waa Quraysh di wër di wër bañ utee seen waaja leen di seetal empreinte yi toppal leen trace yi ba ne leen fii daal la la yem Seydina Abu Bakar nag ragal é eh, ne yonent bi salaam ah Eh, eh, eh, ya rasulallah law anna ahadahum rafa'a qadamahu ra'ana yii yonent bàyyi saa kenn ci ñoom bu yëkkati woon ah qadamahu buy diggu tànkam doonoon tooyoon dinañu gis qaala yonent saa saam ne ko ma zannuka bi isnayni allahu lan mooy lan ngay njort lan nga xalaat ya Abaa Bakr ci ñaar ñoo xam ne borom bi mooy seen ñett mooy loolu du tagg mu ne la loolu waaye yow Abu Bakar xaala loolu oh radiyallahu taala an loolu xadiis la boo xam ne mu ngi ci ash-Shaykhaani solo nañ ko euh, mooy imaamul Buxaari imaam Muslim na ko imaam euh, euh, Ahmad ak at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi boo demee kitaabu tafsiir suuratu Baraa'a baabu qawlihi thaaniya ithnayni idh humaa fil ghaar voilà indi na woon kon mu ne benn ngoog wa fil adi wa fil hadith al beneen bi lasta minhum mu ne Seydina Abu Bakar bokkoo ci ñoom loolu gis nañ ko ñi nga xam ne na ñooy eh, eh, rotal di wàyyi muy buubu uh, uzurahum seen lambaay suufi xuyalaa ndax puukaréwu bokkoo ci ñoom mu ne wa fii hadithil akhar loolu gis nañ ko sànk wa fil hadithil akhar ci Riyad bi gis nañ mu ne ñu ngi ci al azkar al muntakhab min kalami sayyidil abrar alayhi afdalus salatu wassalam mu ne beneen xadis bi de yoneen saa sam dane ya Abaa Bakr la tabki la tabki inna amanna an-naasa ala ala inna alayya fi suhbatihi wa maalihi Abuu Bakr Allah Allah waaw billahi siddiqu huwa siddiqu laa leen di wax nii saway yonent bi alayhi salaam mooy keroog xadis Seydina Abu Saïd al-Xudri la radiyallahu ta'ala ah, radiyallahu ta'ala anhu ah, mooy xadis bi nga xamante ne boobu it kii boobu eh, muttafaqun alayhi la tamit al imaamu Ahmad damit la koy solo Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu eh, dane <laughs> yeneen saa saa dafa ko def benn ah dafa xutba nit ñi ci jàkkaam ji salawaatu rabbina wa salaamu alayhi mu ne inna xay inna allaha xayyara abdan bayna ad-dunya wa bayna ma inda faxtaara dhalika al-abdu ma inda allah qaala fa baka abu bakr fa ajibna li bukaayihi an yuxbira rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an abdin xuyyira fa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam huwa al-muxayyar wa kaana abu bakrin a'lamana fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna min amanni nnaasi alayya fi suhbatihi wa maalihi aba bakr walaw kuntu muttaxidan xalilan gayra rabbi lattaxadtu aba bakrin walakin uxuwatu lislaam wa mawaddatuhu laa yabqayanna fi lmasjidi baabun illaa sudda illaa baaba abi bakr radiyallahu anhu wa siddiq wallah aw yonent bi saa dafa toog ci minbar bi luur dafa ci toog taxawul sax moo tax yeneen waaye dane yonent saa dafa toog mooy feebaram bi mettee rek waaw ba taxaw daanaka da ko doon jafe lool yonent bi saa ne am na benn jaam boo xamante ne nii de boroom bi da koo tànnaloo ah, diggante mu def ci àddina ak mu ñëw fa la ne fa yàlla ne fa yàlla mu tànn la ne fa ah jaam la ne yàlla ak fa yàlla Seydina Aboubacar di jooy jàkk di jooy nee na ñun nag ñu saxaaba yi ci des ñun ñu yéemu quoi waaw Aboubacar lu muy jooy. <laughs> am na am na ni paa bi lu muy jooy paa lu muy jooy moom yeneen sallallahu alayhi a ngi nettali ab jaam boo xamante ne nii borom bi daf koo tànn loo mu tànn loolu loolu loolu la moo ci na waaye nag après lañ xam ne yi ndekete boppam la ñu doon wax ñun kenn naan ko ci woon Seydina Abu Bakar kese moo jël woon yeneen saa salaam di wax moo taxoon mu doon jooy moo tax Seydina Abu Bakar Seydina Abu Saïd al-Khudri waaw waaw mu ne te laysal xabaru kal muayana ñi fekke dund fekke bokkul ak ñi nga xamante ni ñoom ñoom dañ leen a nettal mu ne wa kaana abu bakrin alamana sayna abu bakar ñun saxaaba yi moo ñëppoon xam-xam ñun ñëpp wallahi huwa a'lamu saxaabati bi muraadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala al itlaaq ci ëpp xam-xam ci saxaabaay yonent bi alayhi salaam tout compris huwa Siddiq radiyallahu anhu waaw boo tax bu yonent saa sallam doon wax naan euh, euh, ya ummu naasa a'lamuhum bi kitaabillah yow yonent saa sallam ba pare bi mu feebaree lépp mu ne Abubakar jiite moom mi wax loolu xamul loolu dina jiite nit ñi ki ñi nga xam ci ñoom téereb yàlla bi mooy ñeneen ñi dañ leen di tudd naan waa Seydina Ubay borom Manaaqib bi Seydina Ibnu Mas'ud Seydina Ali ibn Abi Talib Seydina ñeneen ñeneen ñi mokkalu alquran ak yooyu mais tudduñu Seydina Abu Bakar est-ce que ça veut dire que mokkalu ko woon <laughs> aw <laughs> a'lamu sahabati bi muradi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala al-itlaq huwa Siddiq ci gën a xam gën a nand gën a xuus gën a lap ci géeju yonent bi alayhi salaam ci mbindeef yépp génnal ma sahaaba yi rek boo ci ginnaaw yonent yi alayhi salaam Seydina Abu Bakar la radiyallahu anhu wa ardaa moo na Seydina Abu Sa'id ne Seydina Abu Bakar nag moo ñu gënoon a xam fuuf waaw yonent way saa saam tekki parce que bi gars yi bi ñu gisee gars yi di jaaxle yonent saa saam ne ko ala rislika ne ko yonent saa Abu Bakar euh, euh, doucement rek doy doucement waaw di ko daful quoi ci jooy yi waaw ne ko laa tabki ci yenn riwaay yi jarul ngay jooy waaw dafal bul jooy Abubakar xam na ne kii moom xam na euh, euh, mooy xol bi dina jege xolu yonent bi alayhi salaam ci mbindeef ci saxaaba yi waaw radiyallahu taala an mu ne ko bul jooy ne ko ki nga xamante ne nii ki gën ki nga xam ne moo gën a aman na naasi alayya ki gën alalam boppam njabootam léppam def ko ci man yonent bi alayhi ngir l'islam ak ngir man dong ngir man te xam na ne moom mooy ci léppam mooy taxawal bii yonent bi alayhi salaam ki gën a doon lool ci man pare ngir joxe bakkanam njabootam alalam te lim ci def kenn defu ko ci kooku mooy Abu Bakr ci àndandoo bi mu àndandoo man mu ci gën a rafet le àndandoo bi mu ànd man ñépp ngi toog saxaaba yaa ngi ci bi di déglu gaa yaa ngi fii su yooyu yenn saa sax daa feebar ñëpp xam ko gaa yi kenn bëggula sori waaw walaw kuntu muttaxidan bu ma newoon man rasulullah sallallahu alayhi wasallam doon jàppe xalilan xarit xayra rabbi kunut saa borom azza wa jal te kon la taxaltu lool bu mënoon a nekk ci man bu possible nekk lu mën a nekk ci man yeneen saa salam may am xarit kunut sama borom borom bi konoon te kon la taxatu konoon te kon waat naa ne dinaa jàppe Abaa Bakrin Seydina Abu Bakr xaliilaa mu nekk sama xarit walakin waaye nag comme que loolu manu la nekk borom bi rek alxulla as-safiya loolu borom bi kese laa ko amal léegi nag position bi ci tegu ka ci tegu mooy Abu Bakar walakin uxuwatul islam waaye nag mbokkoo l'islam wa mawaddatuhu ak coxeelam waaw akbar mooy moo ci jël pay moo tax boo déggee xaris ba mu doon wax yeneen saa saa ba mu demee ci almeer yi naan yaa layta nii aka neexoon ma gis euh, euh, euh, ixwaat ixwaat yi axawaat yi wala ixwat yi ñu ne ko waaye yeneen saa saa ñun sa biñ say mbokk mu ne yéen waaye yéen samay sa yéen samay saxaaba ngeen ça ne veut pas dire que saxaaba yi bu ñu mbokk yoneen saa salaam innamal mu'minuna ixwa ñoom buñ ci jiitu kan moo ci jiit moo tax loolu digginu kan na su ku dégg lool mooy dégg nga waxu yeneen saa salaam ci grier waaw xoolal fii nee na Abu Bakar bu ma doon jàppi kenn xarit konoon ku dul saa borom ma jàppi Seydina Abu Bakar Abu Bakar xarit walakin uxuwatul islam mbokkoog l'islam wa mawaddatu ak cofeelam laa yabqayanna ci la joxewoon ndigal ne bu mu des fil masjid ci jàkka ji baabul benn mooy xalal yooyu di dugg buntu yi nga xam ne sadd as as nga xamante ne dañ doon ñëw buntu yoo xam ne dañ doon mën a ci kër saxaaba yi di ñëw di dugg ci jàkka ji yeneen saa salaam ne bu ci benn des lu dul ngeen tëjal ma ko illaa baaba abi lu dul biy jóge kër abu bakar dugg si waaw <laughs> moo tax boo demee tey Medina waaw allahu <laughs> bu sëy na abu bakar en bu doon dugg si day jàkkaarloo kër néeg yaay Aïcha mooy fi rawda bi nekk tey minbar bi moom boo bu moo tax boo gisee ah, ah xaw xatu xaw xaw xay xaw xatu Abu Bakr ñu ngi ko fa bind waaw nga gis boo dugg si ci jàkk ji jaar xaw xatu Abu Bakr da ngay jàkkaarloog da ngay dalay mën direct ci rawdatu rasulillah al minbar waaw Allahu akbar mu ne nag dindi leen ma bam des boobu fàtt leen lépp imaamul xaafiz an-Nawawi ne lii lii du taggaati salat lii du tagg ci kanamu Seydina Abu Bakar saaba yépp nekk <laughs> li ëpp ci ñoom ñi nekk Medina nekk ci jàkka ji yonent way saa saa wax lii ci kanamu Seydina Abu Bakar lii wanewul ne lool mën naa nekkam kon waaw mu ne kon <laughs> wa fil hadiis wa fil hadiis al aaxar beneen hadiis bi mu ne arju yaakaar naan takuna min gis nañ ko sànq ci Riyad bi nañ jàll ay min alladina yud'awna min jami' abwabil janna mooy nañuy woo ci euh, euh, booleen bunti àjjana yi ngir ñu dugg li du xuuli mu ne wa fil hadithil akhar mu ne beneen hadith bi ca hadith boobu gisoon nañ ko mooy hadithu sayidina wa mawlana abu musa waaw waaw Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu mooy keroog bi nga xamante ne nii ci la gisoon nañ ko xadiis sept ci Riyaad bi ci la ne woon jàpp këram ne tey moom may nekk le chambellan du prophète salawatu rabbina wa salaamuhu alayhi waaw waaw bi ma ñëwee laajte ñu ne ana yeneen tubaab saa saa ñu ne ma jaar na lële ndeke Quba la jëmoon waaw ma topp ay classam waaw ba nga xamante ne ci laay accès fam ne ñu ngi ko gisoon chapitre quatre-vingt-quinze baabu istihbaabi tabshiri wa tahniyati bil xayr waaw foofu lañ ko gisoon hadith sept cent neuf waaw mu ne bi nga xamante ne nii nga xam ne xadis boobu muttafaqun alayhi la xadis bu gudd la woon taxawoon nañ ci ci ak yaatal walillahi alhamdu wal minna bu téye bunt bi da ñëw day nee ma ñëw nuyu yonent bay saab saab fekk mu ngi toog daal di bi mu fajee ajoom pare daal di jàpp toog ci teen bi yoor euh, euh, ay tànkam ci biiru aris bi nga xam ne moo nekk tey waxoon nañ la bañ koy gis ci à l'enceinte même de la mosquée de Quba aujourd'hui waaw foofu noonu nga xam ne fa lañ def benn stèle ngir wane ne fii la teen bi ne woon ñu koy woowee tamit teenu jaaro bi ndax jaaro yonent bay saa saa bi Seydina Usmaan ne xalifa yoroon fa la waddoon teen boobu yonent saa salaam wokk yére yi eh, eh, làmbaayam yor ci tànkam toog Seydina ba Bakar daal di ñëw daal di yëglu ma ne ko kookal la mu ne ma Abu Bakr ma ne ko ala rislika xaaral man Abu Musa al-Ash'ari ma dem ci yonent bi alayhi salaam ne ko ya Rasulullah nuyuwaat ko ne ko hada Abu Bakr yasta'zin ma ne ko Abu Bakr a ngi de di ñaan digal ngir dugg si mu ne ko qaala mu ne ko i'zan lahu wa bashshirhu bil janna waaw jox ko digal te nga bégal ko aljana bi moo xam ne fa lay dugg waaw waaw na ma dem. ne ko udxul wa rasulullahi sallallahu yubashiruka bil janna ma ne ko duggal dem ba waawam ca buntu ba ubbil ko ne ko duggal vous pouvez entrer et sachez que le prophète le saint prophète sallallahu alayhi wa à l'intérieur t'informe vous informe vous donne la bonne nouvelle que vous serez au paradis Allahu akbar lii wax ne lii du tagg Seydina Omar tamit bi ñu ñëwee même chose même chose la ko wax ne ko wax ko jox ko ndigal nga wax ko ne ko bégal ko àjjana mu wax ko Seydina Usmaan bi mu ñëwee tamit loolu kon lii la lay wax ne la ñii yëpp du ay tagg ci kanamu nit ki waaw mu ne wa fil hadith al usbut uhudun uhudu fa innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan <laughs> allahu akbar ay ay ci way lii de neex na allah yi lii neex na tu demaguñu fenn <laughs> ah ma ne bu doon gamu ma gamu ga neex na <laughs> muy hadis saydina wa mawlana anas ibn radiyallahu anhu wal hadiisu qad rawaahu al Buxaari al imaamu amiirul mu'miniin naka noonu sëriñam al imaamu Ahmad ak al imaamu Abu Daawuud ak at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi. Seydina Anas mu ne <laughs> mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam sa'ida Uhud wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman fa rajafa bihim fa qaala usbut uhudu fa innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan allah beneen bi riwaa imam ahmad bi dane ko uskun waaw dalal nabiyyun wa siddiqun wa shahidan allah <laughs> yeneen may saa saam daa yéeg jabalu Uhud montagne Uhud Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu la doon wax yeneen sa bi alayhi salaatu wassalaamu nee na Uhud jat eh, eh, eh, montagne la boo xam ne daf ñoo sopp ñu sopp ko <laughs> Seydina Anas xaadimu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne yeneen may saa saam dafa yéeg montagne boo bële Uhud moom ak Seydina Abu Bakar ak Seydina Umaru ak Seydina Usman waaw fa rajafa bihim montagne bi njëkk rek rëngi rëngee yëngatu <laughs> def yëngu-yëngu bu ndaw waaw yonent bi alayhi salaam nag ne ko da ne ko ne ko dalal ne ko dalal ne ko usbut Uhud dalal ci riwaa imaam Ahmad uskun dalal saxal te bul innamaa alayka ndax ñi nekk sa kaw nii dëgg dëgg xam nga kan moo nekk sa kaw nabiyun ab yonent muy moom mi wax sayyidul bashari sangu mbindeef yaa ngoogu alayhi salaatu wassalaam wa siddiqun ak ka nga xam ne mooy ànd ndoom bi gën a mag gin koo dëggal ci ñépp muy si as-siddiq abu bakr ibn abi quhafa radiyallahu anhuma wa shahidaani ak ñaari martyr muy sayyidina umar ak sayyidina usman moo tax ku ci nekk dañ laa faat waaw mooy bi muy wax lii ñii fu mu ne woon ñu ngi ci wetam loolu du tagg ci kanamu nitam ñu ne kon al imaamu Nawawi waa dégg nañ mu ne beneen <laughs> mu ne am na beneen boo xamante ne nii day wane ba léegi mu ne wa qaala rasulullah alhamdulillah mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wa ba léegi nee na wane fii la gën a guddule moo tax mu ne euh, mu delloo ñu fële ci euh, Riyad bi waqad zakartu jublatan min atrafa fi kitaabil azkar moo tax nag ñu ne nañ dem nag ci al azkar al muntaxabu nag min kalaami sayyidil abraar yi salawaatullahi wa salaamu alayhi ngir xool lam fa wax ndax nee na foofu la gën a kon nag ñu ngi ci nii ñu ngi ci al azkar waaw allahu akbar ja'alana allahu min az-zakirina allaha kathiran mu ne bokk na ci mu ne yonent saa salaam ne daxaltul jannata damaa dugg àjjana waaw daxaltul jannata damaa dugg àjjana man yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne bi nga xamante ne nii ci laa dugg àjjana fara aytu qasran waaw nee na bi ma duggee àjjana damaa gis benn benn benn benn benn njindi waaw ma gis benn njindi ma gis fara aytu qasra ma gis am njindi fara aytu ma gis qasra bennum njindi benn pale benn kër boo xamante ne nii bu yaatu la ta baax te rëy am solo fa qultu ma ne waa liman hada waa villa bi moom ku ko moom xaalu ñu ne ma yow ñu ne ma man yoneen saa li umaru li umara ne ma lii ku tudd umar moo ko moom te ñëpp xam mooy ibnul xattaab la yoon nee na fa aradtu an adxulahu ma dem ba koy dugg fa zakartu ma fàttaleku xayrataka sag fiir yow Omar ma daal di wane gannaaw daal di dem fa qaala Omaru radiyallahu anhu Omar ne ko bi abi wa ummi ya rasulallah alayka waat jëndi la saa baayek euh, sama ndey waa ci yow laay laay laay fiire parce que yore saa salam bon euh, Imaam An-Nawawi daa xaw a bi <laughs> parce que euh, dane am na riwaay boobu dane damaa dugg kii ajjana waaw boobu nag leeral na kan la doon laaj nee na Seydina Jibril la àndaloon nee na ma ne yaa Jibrilu <laughs> ba baynamaa ana bi nga xamante ne man rasulullah saa sam asiiru maa ngi dox fil jannati ci biir àjjana fa ida ana bi qasri ma jekk rek gis benn àjjana ci wax bam nga mu ki bax mais ma gis bu gaaw bu rafet fa qultu ma ne mais li man hada yaa Jibril ma ne waa Jibril kan moo moom lii <laughs> ah alayhi salaam war a jawtu an yakuna lii nee na man am yaakaar man yoneen saa saam ne man maa ko moom qaala mu ne ma qaala li umara ne ma lii umara ko moom qaala summa sirtu saatan <laughs> ah ma daal di doxaat tuuti fa ida ana bi qasrin xayrin min al qasr al awal ma gis beneen palais boo xam ne moo gën a baax bi ma njëkk a gis fuuf benn villa bu gën a baax bi ma gis nee na fa qultu ma ne maa liman hada ya jibril waa jibril bi ku ko moom nee na war a yow doon yëkkuuna lii man yeneen saa sam ma am yaakaar ne maa ko moom xaala mu ne ma xaala li Umar mu ne ma bii itam Umar ko moom ma ne ah xaala <laughs> mu ne mu ne wa inna fiihi la min al-huuri al-ayni ya Aba Hafs wa ma mana'ani an adxulahu illa ghayratu nee na maa ngi gis ca biir ay xuurul ayn ay jigéen yooyu nga xam ne ñoo jigéenu àjjana yi nee na yow Aba Hafs yow Umar gis naa fa ci sa palais ba ay xuurul ayn ca biir mu ne terewuma nag ma dugg ca biir lu dul lu ma xam ne sëg fiiraange moo tax dugguma man yeneen saa saam yeneen saa saam <laughs> say naaw ma xam ne ko mu ne ci benn fa rawraqat ayna Umar ñaari gëti sayna Umar yi radiyallahu anhuma di jooy waaw commencé di jooy di génn rongañ tumma qaala ama alayka falam akun li aghar ne ko ci yow yonent saa sawam nga nag ci yow laay fiire nekkuma mukk di la fiire yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy hadis boo xamante ne al imaamu Tirmidhi solo na ko na ko noon al imaamu Ahmad ci ay version yu bari mu ne kon lii est ce taggaati ci kanam wala wala wala